inchaa allahu taala tey ñu tàmbali xaaj bu bees di juzu bu bees juzu bii ñu nekk ci yoon mu ngi waroon a tàmbalee fi nga xamante ne nii mooy fi suuratu yaasin ci laay bi nga xam ne mooy ñaar fukk bi ak juróom-ñaar waaye comme niñ ko gisa woon dañoo jëloon saar boobu yépp bopp saar bi lool moo tax kon bii day tàmbalee fi nga xamante ni mooy suuratu faatir waroon a jeexe tamit ci comme dañuy jóge ci suuf di yéeg ci suuratul ahzaab ci laay bi nga xam ne mooy fanweer bi ak benn waaye nag comme que loolu dañuy jël boppu saar boobu di suuratul ahzaab loolu moo tax kon inchaa allahu taala kon ci xaaj bi lan lañuy gis mooy suuratu faatir ak suuratu saba ak suuratul ahzaab inchaa allahu taala kon ñu tàmbale suuratu faatir saar bii nag saar la boo xamante ne nii boroom xam-xam yi raxmatullaahi alayhim ñoom dëppoo nañu ne makkatal mukarrama zaadaha llaahu tashrifan wa takrima la wàcc waaye saar la boo xamante ne nii mooy du saar du tur boobu rek lañu ko xamee muy faatir waaye saar la boo xamante ne nii dañ koo xame ci suuratul malaa'ika boo déggee ci alquran nga dégg ñu naan suuratul malaayika saar bi nga xam ne mooy saaru malaaka yi loolu mooy saar bi mooy suuratu faatir comme ni nga xamante ne nii boo demee ci saxiixu al imaam al buxaari rahmatullahi alayhi ci kitaabu tafsir dafa def suuratul malaayika kitaabu tafsir suuratu malaayika téere bi nga xam ne mooy ci biir saxiix bi nga xam ne wàll wi nga xam ne ci lay def tafsiru alquran moom al imaam muhammad ibn ismail al buxaari rahmatullahi mu ne suuratul malaayika saar bii mooy suuratul malaayika loo taxit loolu mooy kon ñaari tur yooyu la siiwee muy suuratu faatir te tamit di suuratul malaayika kon suñu boroom tabaaraka wa taala di tàmbali nga ne mo waa bala ngaa jàll moo faatir ñu ne la faatir yàgg nañ koo gis ci faatir samaawaat mooy ki nga xam ne moo bind moo génn ci ñàkk a nekk daal di bënn daal di njëkk ki nga xam ne moo njëkk def benn mbir daal di koy créer su dimbi daal di koy bind ci loo xam ne amul modèle comme ni nga xamante ne nii noonu la mawlaana abdallah ibn abbaas radiyallahu anhuma daal di wax ne moom daal dafa masoon a dégg nee na moom masula xam faatir lan lay tekki mooy faatiri samaawaati waati na man masumaa xam lan la ba ni nga xamante ne nii ci la ñaari kaw-kaw muy ñaari kaw-kaw yoo xamante ne nii dañoo ñëw doon xëccoo nag kon di xuloo daal léegi nag ci benn teen léegi nag kenn ki naan keneen ki naan bi mu ñëwee nag di xuloo comme que dañ doon xuloo bëgg ko leen <coughs> ku leen àtte nee na nag mu fekk ñaari kaw-kaw yi nag di di xuloo kenn ki naan man mii ana fatartuha naan man nii maa ko bënn ci njàlbéen mooy maa ko maa ko maa fekk maa ko bënn maa bënn teen bi léegi man na man Mawlaana Ibnu Abbaas radiyallahu anhuma mu ne foofu laa xamee kon faatir li muy tekki kon faatir mooy ki nga xam ne day tekki alxaaliq tamit ki nga xam ne moo bënn njëkk bind benn mbir ci loo xam ne amul benn model suñu waroom kon noonu la tudde saar bi kanta saar bu tu beneen tur bi ñoom siiw nañ mooy nga xam ne mooy ñi nga xam ne ñooy malaaka yi xamante ne ay bindeef xam ne borom bind ci leer nga xamante ne ay nit lañ ñoo ay lañ yoo xamante ne nii duñu mooy borom bi comme li mu wax ci suuratu biñ gisee ci bi mu naan laa ya'suuna allah ci tahrim mu ne ñoom malaaka yi dañoo nekk ba muy wax ñi nekk safara te loolu mu wax ñoo ña nekk safara malaaka yooyu moom la malaaka yi mel mooy ñoom laa ya'suuna allaha ma amarahum wa yaf'aluuna ma yu'maruun duñu mooy borom bi mukk ci lim leen di dégg digal te ñoom nag du ñu def lenn lu dul li nga xamante ni moom la leen boroom bi tabaaraka wa ta'aala digal kon suuratu faatir di suuratul malaayika suñu borom di tàmbali kon mu ne bismillahi rrahmani rrahim mu ne ci bi nga xam ne moo fees del lëg yërmande lay tàmbalee arrahimi te yërmandeem yaatu mu ne alhamdulillah mboolem façon cant yi lillaahi dellu na ci borom bi tabaaraka wa taala te moom la ñeel faatiri samaawaati turu saar bi fii la jóge mooy ki nga xam ne moo bind asamaan daal di koy bënn daal di koy génn ci ñàkk nekk wal ardi ak suuf yi jaa'ilil mooy ki nga xam ne moo def malaaka yi benn beneen turu saar bi muy suuratul malaayika fii la jóge boo gisee kon ci laay bu njëkk bi ci la ñaari tur yu saar bi ci la génne muy faatir ak malaayika mu ne jaa'ilil yi moom boroom boobu mooy ki nga xam ne moo def malaaka yi bind leen melal leen ni ñu mel rusulan ñu nekk ay ndawam yoo xam ne moom ñoom lañuy yónni teg leen ñu nekk ay missionnaire di dox ay mission yoo xamante ne borom bi moo leen di yebal ñuy dox ñu koy doxal loo xamante ne nii borom bi manoon na koo defal boppam saa kenn ndax innama amruhu te moom lañ tëje woon suuratu si noo du loolu lañ ko tëje woon innama amruhu dëgg-dëgg moom borom bi tabaaraka wa ta'ala biram mooy lu mu namm dogalam bu bu ko nam ne ay yaqulu lahu danaan ko rek kun na nekk fayakun mbir ma nekk ca saase waaye ci xikmaam ci li nga xam ne mooy xereñam ak sajasam la defe de mbir yi manoon na koo defee noonu te noonu lay demee dëgg-dëgg waaye daa am ci ñu mu koy jaarale comme ci malaaka yi noonu mu koy jaaralee ci malaaka yi nag noonu it la koy jaaralee ci ay mbindeef yoo xamante ne nii ci kaw suuf moo tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon wax ne ku sant nit ñi doo sant yàlla tabaaraka wa taala li muy defal nit ñu bu bari daa am ci ñoo xam ne ay mbindeef yoo xam ne ay nit lañ ñuy jaar ci seen ci ci seeni loxo door a agsi ci ñoom loolu la moo tax mbir mi loolu la. ñu nekk ay intermédiaire diggante azza wa jalla loolu nag du tee du du du tax nit ñi jaawale jaam bi jaawale diggante ki nga xam ne moom dig-digle kese la ab intermédiaire la ki nga xamante ne nii moom mooy cosaan bi li borom bi tabaraka wa taala kon nag bu buñ naan la santal diw ndax moo la defal xéewal gi kenn doful ne moom xéewal gi mooy cosaanu xéewal gi diw moom ma ko defal déedéet mooy borom bee ko def mais da koo jaarale ci moom te daa bëgg nag ki ni moo boo ko sante mu ngi mel ni maa ngi sant borom bi sant ko sant borom bi tabaaraka wa laa ci la bokk kon nag suñu borom ne jaa'ilil malaayika moo def malaaka yi malaaka yi nag gis nga bari nañ lu ñu leen gis fii alquran dafa fees dell malaaka yi ñoom nazi'at ñoom nashitat ñoom taaliyaat ak ñoo ñépp ak ar-ruux yi ñu gisoon ak yeneeni façon bi malaaka yoo xam ne gisoon nañ leen te tuddoon nañ leen as-saaffaat yooyu yépp yi ñu mujjee gis yooyu yépp gisoon nañ leen loolu lépp ay malaaka la wa yooyu yooyu mooy ñoom dañoo bari lu leen borom bi tabaaraka wa ak alladhiina yahmiluuna al-arsha ko gisoon ci suuratu Ghaafir ñooñu ñëpp ay malaaka la ñoo xamante ne nii yu wuute lañ ak ñi nga xam ne aliin bi muy wax keroog ki nga xam ne mooy iblis naan ko astakbarta ndax da ngay rëy rëy lu am kunta wala na ngaa bokk minal aliin ci placé yi jëw de haut gradé yi mooy ci malaaka yu kawe yi nga xam ne ñoom digaluma leen loolu gisoon nañu loolu ko ne bari na am na ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim wa radiya anhum këni dañ ne ñooñu ay malaaka lañ waaye tekkiwuñ rek da ngay kawe kawe lu déedéet kon loolu leen nekk ay façon malaaka kon suñu boroom boroom malaaka yooyu nag maa leen def rusulan ñu nekk samay ndaw yoo xamante ne maa leen di yebal uli ajniha ñu nekk ñoo xam ne boroomi lay laaf lañu masna di nga gis ñoo xam ne ci malaaka yi dañuy am ñaari laaf wa sulaasa am ñoo xam ne ñetti laaf la ñuy am wa am ñoo xamante ne ñeenti yaaf la ñuy suñu boroom ne waaye nee na yaziidu fil xalqi moom boroom boobu nga xam ne moo bind génne asamaan ak suuf def malaaka yi ñu nekk ay ndawam nekk boroomi laaf ñaar ñaari laaf ñetti laaf ñeenti laaf nee na maa yokk fil xalq ci mbind gi ma leen bind ay laaf moo tax di nga gis malaaka yoo xam ne dinañ ëpp lu ëpp comme ni Seydina Jibril alayhi salaatu wassalaam ni yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax ne gis na ko mu yor téeméeri mu yor juróom benn téeméeri laaf muy 600 laaf yoo xamante ne bu ci nekk dafa tëj gox yépp mooy qad saddal ufuq moom Seydina Jibril alayhi salaatu wassalaam kon nga xam ne kooku kon ëppul loolu ëppul ñeent ak ñaar ak ñett si parce que borom moo ne yazidu moom mooy yokku fil xalq ci mbind gi mu leen bindal seen laaf yooyu maa yashaa lu ko soob de waaye yazidu borom bi mooy yokk fil xalq ci mbind gi mu bind maa yasha lu ko soob ku ko soob mu yokkal la yoo xamante ne nii mooy ne loo xam ne ci boroom bi lay tukkee mu yokkal la ko inna allaha dëgg-dëgg borom bi tabaraka wa taala ala kulli ci lépp rek qadirun ku ko man la ku la de gis nga suñu borom ni mu def malaaka yi noonu neen masna wa sulaasa wa rubaa noonu la def ne tamit kuy takk soxna mënoo dépasser loolu soit am benn mooy ñaar wala ñett wala ñeent bu ngeen ragalee fa in xiftum fa waahida ngeen yem ci benn waaye naka noonu la def ci julli yi mooy julli manu la dépasser yi mooy soit ñaar julli ñaar comme fajar sulaasa ñett comme timis rubaa mooy ñeent julli tàkkusaan ak julli tisbaar ak julli gée